a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalina wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ci njànget yi ñuy jële ci gazwatu xaybar taamoon ci juróom ñaaleelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam jotaay bii ñu génn ñu ngi gisoon li nga xam ne moom la al imaam ibn al qayyim al jawziya raxmatullaahi alayhi daal di woon wax ci zaadul macaad fi hadyi xayril cibaadi sallallahu alayhi wa sallam tey kon ñu waroona continuer fi nga xam ne moom lañ ci yemoon ci njàngat yooyu ndax gisoon nañu li ñu gisoon ci jataa bi weesu mooy qaayida boobu nga xam ne qaayida usuli la muy jawaazu nasxil amri qabla fi'li muy possibilité wu sharia bi aleyhi salaatu wassalaam ci boppam daldi nasaxal ab àtte laata boo xam ne digle nañ ko am digle ab digal bu am digle bu ñu joxe laata ñu koy appliquer mu daldi koy euh, abroger loolu yaataloon nañ ci walillaahi alhamdu wal minna beneen bi nga xam ne moom lañ gisoon ci njàngat yi bii weesu mooy li wax ba léegi moom imaam ibn al qayyim raxmatullah alayhi fi zaad anna maa laa yu'kalu laxmuhu laa yutahharu bi zakaati laa jilda wala laxma wala wa anna dhabihatahu bi manzilati mawte mu ne li nga xamante ne nii kenn laa yukalu laxmu alxayawaanaat allati laa tu laa yukalu laxmuha muy animaux yi nga xam ne kenn duñ lekk seen yàpp duñu lekk seen yàpp mu ne woon këne reen di ko kese du tax mu laab du laabal yàpp wi du laabal der wi ne rendi ko ak mu daldi meddu ñooyam loolu giroon nañ ko yaatal gisoon nañ ne côté der bi moom li ci gën a dëgër mooy ne benn condition rek la mooy ñu daldi koy tane daldi koy wulli bu ñu ko wullee nu der deroo baax na ndax li alayhi salaatu wassalaam wax ci xadiis seydna abdullah ibn abbas inda al imaami muslim ibn al xajjaaj raxmatullaahi alayhi mu ne ida dubiga al ihaabu al ihaabu faqad tahur seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne ida yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ida dubiga al ihaabu faqad tahur saa bu ñu tanee li nga xamante ne mooy al ihaabu mooy der faqat dëgg-dëgg tahura laab na beneen xadiis bi gën a leeral gina dugg ci mbir mi mu nekk ci inda sunanil arbaa ayyuma ihaabin dubir faqat tahur bépp der boo xam ne wulli nañu ko tane nañu ko faqat dëgg-dëgg tahura laab na te nañ la mooy madhabu zaahiriya yi imaam abu imaam daawud az-zaahiri ak taalibi mi ñoom imaam ibn hazm wa zaahiriya radiyallahu taala anhum wa ardaahum tey kon ñu ngi woon ci yooyu yonent bi aleyhi salaatu salaam tey dañ ne woon gis nañ jiitu woon nañu gisoon tere gi mu tere woon ñu lekk yàppu mbaam sëf ñu ne woon dañuy continuer tey ci yi nga xam ne masala yi nga xam ne mbir yi nga xam ne moom alayhi salaatu wassalaam da koo tere keroog Xaybar comme ni ñu ko digga woon ci biir weesu tey ñu war a gis benn loo xam ne tere woon nañu ko te ñu gisoon ko muy lekk laaj lekk li nga xam ne mooy laay te lool fi ñu ko jële woon moo doon xadiisu seyyidina abdullah ibn umar ibn alxataab taala anhuma mu ne te imaam al na ko dina ñëw ci taxriij bi gën koo yaatal incha allahu taala mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha yawma xaybar an akli thuum wa an luxuumi alxumur alahliya mu mu ne këne yonent bi dafa tere yawma xaybara bésub xaybar wax nañ la loolu mooy xareb xaybar an akli suumi ci lekk li nga xamante nii mooy laaj laay wa an luxumil xumuril ahliya tere tamit lekk li nga xam ne mooy yàppu mbaam sëf yi mbaam kër yi lool gisoon nañ côté bii xadiis bii tere bii moo tax ñu war a gis masala bi comme li seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu wax xadiis bi nag du seydna imaam al buxaari yi alayhi rekk moo ko solo waaye ki nga xam ne mooy imaamu muslim ibn al-Hajjaj daal dina koy solo mooy xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la imaam abu daawud as-Sijistaani daal dina koy solo ak imaam ibn maaja rahmatullah ala al-jamii na ko noonu imaam abu bakr ibn abi shayba boroom musannaf bi indi na ko ak taalibeem bi di imaamu eh, non non pas taalibin ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba moom sëriñu ñoom kii la woon eh, sëriñu ñoom imam muslim da ngay gis lu bari imam muslim ibn al-hajjaj naan haddathana abu bakr ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba rahmatullahi ala al-jami' moom taalibe presque tuutee des mu nekk sëriñu kutubu sitta mais mais du ñépp ñoo soloo ci moom kenn ci rëcc la nekkul sëriñam moo tax moom bokkul ci ñi nga xam ne dañ naan diw sëriñ diw moom waa kutubu sitta yépp jële ci moom kutubu sitta loolu xam nañ ko mooy juróom benn téere xadiis yu gën a mag yi muy euh, mooy saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim ibn al-Hajjaj sunanu imaam Abu Dawud sunanu Tirmidhi sunanu An-Nasa'i ak sunan Ibn Maaja loolu lañ naan al-kutubu sitta juróom benn téere yi ñoom ñooñu nag muy imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam An-Nasa'i imaam Ibn Maaja dafa am sëriñ yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk mooy sëriñ yoo xam ne ku ci nekk ci ñoom jële nga ci moom directement voilà nga xam ne kon ñooñu ñoo bokkoon jamono mooy asxaabu moo tax seen seen génération boobu c'était la génération dorée Allahu akbar mooy ñoom imaam al Buxaari imaam al Buxaari pour wax ko neneen nga gën a dégg mooy ne imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al ak imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasa'i imaam Ibn Maaja ñoom ñëpp dafa am sëriñ yoo xam ne ñoo ko bokk mooy sëriñ yoo xam ne ñoom ñoo ko bokkandoo mooy nga xam ne ñoom ñëpp kenn du ci mooy da gis ne kon ñoo bokk buñ nee diw kay mooy sëriñu ñi siis ñii ñëpp mooy siis ñoo ñëpp kay ñoo doon dundandoo waaw c'est imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba nag moom tuutee des. mu bokk ci ñooñ bu ma juumul bu ma juumul parce que bon euh, bu ma juumul imaam Abu Dawud imaam Abu Dawud euh, bu dee juumoo imaam Abu Dawud as-Sijistani euh, rahmatullah alayhi moom moo jëlewul ci moom imaam Abu Dawud voilà. ndax imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba moom ku siiw la surtout imaam Muslim moom li muy jële ci moom imaam al Bukhari it day jële ci moom waaye euh, ndax xam nga am na kuñ tudd fan yee euh, kii Muhammad ibn al Muthanna te gin koo xam Az-Zamin moom lañ naan Az-Zamin moom par exemple ko moom juróom ñaari borom té juróom benn téere yooyu yépp ñu fi lim nii ñoom ñépp seen sëriñ la ñoom ñépp jële ci moom saa la sans intermédiaire Allahu akbar Muhammad ibnul Musanna moom dafa bokk te ñooñu mooy bariwuñ nag neuf lañu neuf sëriñ yoo xamante ne ni sëriñ ku ci nekk sëriñ direct nga ci boroom juróom juróom juróom benn téere yooyu commencé ci imaam al yi ba ci imaam Ibnu Maaja ñoom ñépp neuf sëriñ yooyu ñoom ku ci nekk dem nga jànge ci moom directement voilà waaw ah, muy imaam Muhammad ibn al-Musanna ñu gën koo xam ci az-Zamin imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba bi bu ma juumul imaam Abu Dawud je euh, naa ko vérifier parce que mais imaam Abu Dawud as-Sijistani li ma leer moom mooy bokkul bokkul ci neuf bokkul ci neuf yi nga xam ne ñoom dañoo soloo ci ñoom bila wasita sans intermédiaire moom ndax kenn moo ko rëcc mooy imaam Abu Dawud moo jëlewul ci moom kon imaam Ibn Abi Shayba rahmatullahi daal dina koy solo di boroom musannaf an wa Ahmad di imaam Ahmad kële keneen boroom musannaf benen bi laa ko doon laa ko naroon jaawale mooy kan imaam Abdurrazzaq waaw kooku mooy sëriñu imaam Ahmad mais pas kii mook imaam Ahmad ay classe ñoo bokkoon classe mooy ñoo bokkoon génération ñoom ay sëriñu imaam ñoom imaamul Buxaari yi lañ ñoom imaam Muslim ñoom imaam Ahmad ñoom imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba yi rahmatullahi ala al jamii na noonu imaam Ibn Hibbaan daal dina koy soloo ci saxeexam ak imaam Abu Awaana soloo na ci musnad bi ak imaam Abu Nu'aym indi na ko ci mustaxraj bi mu def mustaxraj mustaxraj mustaxraj wala ma waa fàttali ko gën nañ ko gis mais bon waxoon nañ ko ah mustaxraj mooy téere boo xam ne kii ñëw day ñëw ne par exemple imaam téere imaam al Buxaari bi damaa bëgg xadiis yi mu soloo moom imaam al Buxaari yi ma soloo ko waaye duma jaar ci ci càllale direct yi mu jóge mooy damay jaar foo xam ne moom dama koy suti moom duma jaar ci ay sëriñ bi mu jële direct moom mais damay jaar ci beneen yoon boo xam ne mais même xadiis yi mu indi yooyu laa indi yooyu nag bari na ay njariñ yoo xam ne bon fii du barab bi tam nga ne mais loolu moom ban sens ci nekk ana njariñ bi mais ak a bari njariñ euh, c'est pas le bërëb wala boog mais bon amaana buñ ci beneen yoon fu feneen ak leneen bu yàlla dogalee ñu daal di wax njariñ yooyu ci wàllu mustaxraj imaam Abu Nu'aym nag def na ci loolu na ko noonu imaam at-Tahawi soloo na ko ci Sharh Ma'aani al-Aathaar ak imaam al-Bayhaqi moom soloo na ko ci as-Sunanul Kubra ñoom ñii ñépp kon soloo nañu xadiis bi déglu gis nañ imaamu imaam euh, al-Buxaari li mu wax kene anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa yawma Xaybara an akli suumi wa an akli luhuumi al-humuri ahliya mu ne keroog yawma Xaybar yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa tere lan lekk li nga xamante ne mooy laaj ak lekk yàppu mbaam sëf yi léegi déglul imaam muslim moom euh, ni mu ko soloowe voilà moom moom moom càllaleem xoola kii bi ki doon wax sànk mooy muhammad ibn al-musanna ci moom la ko jële ndax dane xaddathana moom imaamul abul husayn muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi mu ne xaddathana nettali nañu Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn al-Musanna ah mooy az-Zamin moom nii sëriñu set siis boroom téere yëpp la comme niñ ko waxalee wa Zuhayr ibn Harb Zuhayr ibn Harb voilà Zuhayr ibn Harb it ci sëriñam yi la woon Abu Xaysama an-Nasaa'iyu rahmatullahi alayhi qaala qaala ñoom ñaar ki la ñoom ñaar xaalaa ñu ne xaddathana nettali nañu yaxya muy yaxya mu ne huwa al-Qattaan mooy yaxya ibn al-Qattaan yaxya al-Qattaan an ubaydillah mu jële ci ubaydillah qaala mu ne annahu qaala axbarani mu ne nettali na ma naafi'un naafi' an ibni umar mu jële ci sayyidina abdullah ibni umar di sëriñam anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na ko yonente bi alayhi salaatu wa salaam qaala nee na fii gazwati xaybar keroog gazwatu xaybar man akala min hadihi shajarati yaani thuuma fala yatiyanna al masajid voilà mu ne man akala képp koo xamante ne mu yonente bi alayhi dafa ne keroog yawma Xaybar man akala képp koo xam ne dafa lekk min hadihi shajarati ci garab gi yaani maa ngi ci jublu mu ngi ci jublu as suuma mooy laaj falaa yati yan na bu mu ñëw almasajida bu mu dikkal jàkka yi mooy bu mu julli si ci jàkka yi fekk dafa lekk laaj ba pare qaala imaam muslim ne zuhayrun fi ghazwatin mu ne imaam zuhayr ibn harb moom moo ne fi ghazwati xaybar mu ne walam ya fi ghazwatin la wax waaw imaam ibnul musanna moom moo ne fi ghazwati xaybar kantaa kële bi mu leen di jàngal moom zuhayr mu ne Zuhayr na xar moom dane rek ci ab ci ab xare mais xam nañ ne xare boobu mu ne tuddul ne Xaybar la waaye dane rek ab xare daal di koy def indéfini waaye xam nañ ne xare boobu Xaybar la comme ni mu ñëwee ci Sahih imaamul Buxaari ak yeneen ñu la ak Sahih imaam Muslim bii ñu gis ci riwaaya imaam Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin rahmatullah ala al-jamii kon gis nañ tere boobu yonent kon fii dafa gina a wax kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam du da koo tere ci luñ doyal xam nga euh, riwaay imaam bi nekk ci sax imaamul Buxaari yi dane nahaa ma xaybaraan ak li suum dafa tere keroog xaybar ci ci lekk li nga xam ne mooy laaj xam nga boo yemee foofu alors que boo ñëwee ci yeneen riwaay yi moom Seydina Abdullah ibn Umar ci boppam mu ne dana yonent mi alayhi salaatu ku lekk ci garab gii mooy suum bu mu dikkal suñu jàkke yi euh, am ci yeneen yoo xamante ne ni yeneen riwaay yoo xam ne ba léegi yu kii la yu saxiix la ñu ngi ci saxiix yi kii ne xoola yeneen saxaaba am na yeneen saxaaba yu ko solo comme Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an aklil basali wal kurras fa ghalabatna al haaja fa akalna minha fa qaala man akala min hadhihi shajarati al muntinati fala yaqrabanna masjidana fa inna al malaa'ikata ta'adha mimma yata'adha minhu al ins mu ne moom Seydina Jaabir mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba léegi ñu ngi lii mooy tax taxriij wax xadiis bi bañ a yow rek yem rek ci benn mais da ngay gis mbir mi ci ngay xamee après bu ñuy dugg ci àtte yi nag mbir yi gën a leer ci sa bopp gën a leer mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa tere dañoo dañoo dafa tere an aklil basali ci lekk soble hmm? waaw yaa fayeen ji moom jaru ko yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa tere lekk soble wal kurraas kurraas espèce la bu niroog genre soble yooyu soble entre soble ak laaj mooy façon yooyu la façon euh, yooyu noonu ñuy togg la mu niroog soble ak laaj soble la gin a jege amaana ci variété yi lay doon mu ne fa ak fa xalab naa fa galabatna al xaaja mais nee na nag aajo ji mooy soxla lekk ko daal di ñuy ëpp doole fa naa min minha ñu lekk ko lii mooy du ne yonent ma saa dafa tere ñu tay ko lekk déggu fa galabatna nal xaaja ñu dem ba mooy nekk foo xam ne moom mënuñu ko ñàkk lekk ndax amuñu leneen luñ lekk yonent ma saa saa nag ne leen man akala min hadhihi shajaratil muntina képp ku lekkati ci garab yi nga xamante ne ni. gu xeeñ la mooy gu gu nga xam ne muntin mooy loo xam ne day xeeñ ndax boo soble boo ko jëlee yéey ko noonu mooy di wax ak nit jege nit di ko wax ak moom daanaka danga koy lor falaa yaqrabanna mu ne ku ci lekk bu mu jege mukk masjidanaa suñu jàkke ji fa innal malaayikata ndax malaaka yi ta'adda day dañuy lor mimma yata'adda minhul ins ci li nga xamante ne ni noonu la li nga xam ne ci la nit ñi di loroo mooy nit ñi yi leen di xeeñ di leen yu salte yi leen di xeeñ di ñu ñu ciy loru malaaka yi tamit noonu la leen di loru moo tax ba léegi Seydina Jaabir am na ci beneen riwaay boo xam ne de man akala suuman yonent mi alei sat salaam dane man akala suuman aw basalan fal ya'tazil na aw li ya'tazil masjidana wal yaq'ud fi bayte yonent mi aleyhi salatu wasalaam di Euh, ne man akala suuman képp koo xamante ne dafa lekk li nga xam ne mooy laaj aw bosalan wala soble fal ya'tazil naa nañu na na na wu ci ñun aw li ya'tazil wala mu isolé wu masjidana mooy bum ñu jege bum jege suñu jàkke yi wala yaqoon na toog fii yi ci fi nga xam ne mooy këram ah moom imaam Jaabir mu ne après wa annahu utiya bi qidrin yonent wala saab saab ñoo ndil ko benn bool benn cin boo xam ne fii xadiraat dafa amoon ay légumes ñu jox ko ko ngir mu lekk ci baqul yi mooy légumes yeeg yooyu ñuy togg fa wajada lahaa xam mu daal di ciy trouver benn xet mooy xetu xetu soble wala laaj rek mu ne fa sa'ala mu daal di laaj fa ukhbira biha bima fiha min al baqul min al buquli fa qaala qarribuha ila ba'di ashaabihi falamma ra'ahu kariha aklaha qaala kul fa inni unaaji man laa tunaaji Seyna Jaabir ne bi ñu ëndee mu ne léegi ñu daldi di koy indi légumes yooyu mu daal laaj ñu daldi koy wax ne ko li ci nekk fekk mu trouvé ci benn xet ñu laaj ko mu ne kon mooy këne yooyu la rek sobleeg ay laaj ak yooyoo ci ne mu ne randal dan eh, eh, randal la kii jox leen ko kenn ci saxaa ci saxaabaa yi kii eh, li gën a dëgër mooy comme li imaam alxaafis ibn Hajar wax rahmatullah alayhi ne kii nii ci alfath mooy Abu Ayyub al Ansaari mooy ba mu ñëwee Medina daal di fay nekk daal këram ba muy door agsi gisoon loolu gisoon nañ ko tuddoon nañu ko bi ñuy def tarjama moom Seydina Abu Ayyub yonent mi alayhi salaam ñu daal di koy jox kii nu mu tudd. mooy plat yiñ ko doon tib yiñ ko doon indil yim doon togg di ko yóbbul ci kaw fekk ci kaw lu dëkk moom balaa lekk dañuy jox yonent Yàlla sallallahu alayhi mu lekk bu ñëwee muy xool fi loxo yi fi mu doon fi mu jaare loxo yi moom muy lekk foofu léegi mu indil ko benn plat yonent Yàlla sallallahu alayhi mu gis mu ñu delloo ko mu gis ne gisu ci benn trace mooy heure yëkkati ndab bi jot ñu dem yëkkati ndab li mu gis ne gisu ci trace u ay doa mooy yonent Yàlla sallallahu lekk ko ni ñu ko ko yóbboolee la ko indiwaat lañ ko indiwaat mu gaaw dem laaj ko mu ne ko ndax dafa xaraam mu ne ko déedéet lekkal kul fa inni ji man laa ji ndax man damay damay na damay déeyanteeg koo xam ne yow doo déeyanteeg moom mooy malaaka yi te comme que day lor malaaka yi looloo tax man duma ko mën a lekk kon mu ngo kon yonent mi alayhi salaatu salaam daal di wax lool xoolal beneen xadiis ngir ñu jeexal ci côté boo xam ne beneen saxaaba Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu buñ defee tuur bi nag daara dugg nag ci masala yi nag daal di dugg nag ci masalaam lekk laaj waa léegi kon léegi ginnaaw yii nii yépp léegi lekk ko moom lu baax la wala day xaram wala dafa nekk loo xam ne nu mu fa demee noonu nañ jël bu mujj muy xadiis sayna abi sa'idin al-xudri radiyallahu anhu ba léegi moom ci imaam muslim indi na yi ñu ngi saxiix yi ñu ngi nekk ak sunan yi am na ñu ko solo seydna abu sa'id alxudri radiyallahu anhu mu ne mu ne lam na'du an futixat xaybaru fa waqa'na asxaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi tilka albaqlati assuumi wannaasu jiyaa'un fa akalna minha aklan shadiidan summa ruxnaa ila almasjidi fa wajada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arriixa fa qaal man akala min haadihi shajarati alxabiisati shay'an falaa yaqrabanna fi lmasjid fa qaala annaasu xurrimat xurrimat fa balaga daalika annabiya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ayyuha nnaas innahu laysa bi taxriimu maa axalla allahu lii walakinaha shajaratun akrahu riixaha waaw kon seydna abu said alxudri radiallahu anhu wa ardah mu ne muy Sa'd ibn Sinaan ibn Maalik alxudri alansaari radiyallahu alansaari alxudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardah moom it bokk na ci almukthiruuna min riwaayati al-athar almukthiruuna fi riwaayati al-athar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun wal bahru kal xuduri yi mooy alxudri bi abu saidin alxudri bokk na ci ñu ëpp luñ solo xadiis yonent bi alayhi salaatu moom mu ne daanaka dañoo ubbi xaybar rek nee na ñun saxaabaay yonent bi alayhi salaatu mooy ak ñu daldi eh ak ak xiif gu metti daal di leen dal wan jiyaa ñu daldi jàpp nag ci ci ci ci ci ci ci assuum mooy laaj fekk laaj yu bari lañ trouvé nee na ñu lekk ci fa akal naa minha aklan shadidan nee na ñu lekk ci lekk gu méttee méttee métti nee ginnaaw gi faruux naa ilal masjid mooy ñu jógee xaybar noonu di ñibbee daal di dem ci jàkka ji muy jàkkaay yonent mi alayhi salaatu salaam fa wajada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ar-riha yonent mi alayhi salaatu salaam daal di trouver mooy xetu laaj gi mu daal di koy yëg mu daal di koy xëy fa qaala mu ne man akala képp koo xam ne dafa lekk min hadhihi shajarati al-khabithati ci eh, garab gi nga xam ne al-khabithati jàppal lool de jàppal alxabiisati al min képp ku lekk man akala min hadihi shajaratil xabiisati képp koo xam ne dafa lekk ci li nga xam ne mooy garab gii nga xam ne gu bon la ndax alxubsu mooy lu bon shay'an dara fala yaqrabanna fil masjidi bum ñu jege ci li nga xam ne mooy suñu jàkka ji léegi fa qaala naas xabis mooy loo xam dafa mauvais day li muy daanaka baaxut voilà suyu salte yi léegi fa qaala naasu comme saxaaba yi radiyallahu anhum commencé di wax naan xurrimat xurrimat naan kon xaraamal nañ li nga xamante ne mooy lan mooy laaj xaramal nañ laaj xaramal nañ laaj mu ne fa balagha dhalika nabi mooy après mooy rumeur bi daal di jóg nit ñi ne comme que dégg nañ ko te sax du rumeur du rumeur mooy dañoo comme que yonent mi alei satu ñoom dañ cee dégg mu daal di askanele garab googu ne alxabiisati ñoom ñu jàpp ne kon dafa xaram te loolu dinañ ci ñëw ci masala yi léegi insha allah ñu daal di ne kon xurrimat mat di ko yëgle naan mbir mi xaraamal nañ laaj léegi xaraamal nañ laaj léegi yonent mi alei satu salaam mu ne fa balagha dhalika an-nabiyya sallallahu alayhi mu daal di affaire bi nag euh, daal di information boobu que ni nit ñaa ngi wax naan moom dafa xaraamal li nga xam ne mooy laaj daldi koy dikkal yonent ma saab saab ne mu defub discours ne ayyuhan naas mooy c'est sur que dajale leen ayyuhan naas yéen nit ñi innahu laysa li tahrimu ma ahalla Allahu li mu ne innahu li am ba des mooy laysa lii laysa bii loolu du sama nekk dafa nekk loo xam ne mooy liñ naanoon lii nii du sa du sa prérogative voilà ça n'entre pas dans lii nii mooy c'est impossible mu ngi mel ni pour joxe lu gën a kii ñu ne le président de la république moom mooy moom moom moo am droit daal di demetre de ses fonctions le premier ministre kooku droit wam la ay prérogatives am la moom moo ko man léegi nga ne ma ab député est-ce que ab député mën naa démettre de ses fonctions le premier ministre mooy ab député est-ce que mën naa ñëw folli ab premier ministre dañ naan déedéet manu ko lan moo tax parce que nekkul ci prérogative am mooy dafa bokkul ci ay yi nga xam ne yo loolu loolu da koo manul ndax du du ay droit wam du du ay mbiram da koo manul sax ndax bala ngaa man dara mu nekk loo xam ne yow loolu da nga koo man ab député manula folli premier ministre waaye ab président man naa folli premier ministre am voilà yeneen toole saab-saab comme lu mel noonu mu ne man awma prérogative lay sa bii tahrimu may xaraamal dama amul dama manul di xaraamal loo xam ne maa axalallahu li lu ma yàlla daganal man manu awma mais dama koo manul awma capacité te waruma te dama aw capacité wu di xaraamal loo xam ne buur yàlla moo ma ko daganal kon laaj buur yàlla kon dañ ci de dama koo daganal waaye man bu ma ne ku ko lekk bu mu jege suñu jàkka yi nekkul ne dama ko xaraamal wala kinnaha li tax ma ne leen bu leen ku ko lekk bu leen jege suñu jàkka yi shajaratun akrahu riha garab la goo xam ne man alayhi salatu ak akrahu dama bëgguma riixa riixahaa mooy li nga xam ne mooy xet ji mooy xetu laaj ji moom laa manula supporter looloo tax ma ne leen bu leen ko jege te gis nañ beneen cause bu mu wax ne fa inni ji man laa ji mooy man damay déeyaaleeg koo xam ne doo déeyaaleeg moom mu joxe beneen ne fa innal malaa'ikata tata tata azza mimma yata azza minhu ibn aadam wala minhu al ins ndax malaaka yi ci seen bopp dañuy lor ci li nga xam ne mooy lor nit kon ay cause ngoog yi mu joxe léegi nag ginnaaw bi ñu gisee yooyu yépp kon mooy euh, léegi kon nag ñu ñëw ginnaaw bi nga defee nii yëpp xadiis yi kon gis nañu gisa dinaa leer que ni mbir mi xaybar waaw waaye tere woon na ko sax avant xaybar mooy ba muy dóora ñëw Medina moom bañoon na ko lekk bokk ca kër Seyna Abu Ayyub al Ansari radiyallahu taala anhu bañ ko ko joxee mu mu delloo mooy lekku ci dara mu ñëw laaj ko ndax dafa xaraam mu ne ko déedéet fa inni unaaji man laa tunaaji ndax man damay di damay damay déeyaaleel di communiquer ak koo xam ne aw doo communiquer moom te mu ngi ci jubloon malaaka ak Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam léegi kon masala bi mooy ginnaaw lii lépp léegi lekk laaj est lu ñu xaraamal la wala déet ah, loolu dañ naan la euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañu dëppoo nañu dans leur plus grande majorité que ne lekk laaj lu dagan la que lekk laaj lu dagan la lan moo tax ndax këne mbir mi leer na këne yonent mi saa saam ci boppam moo ne bañ kone nee ndax xaraam na mu ne xaraamul ndax man unaaji man laa tunaaji beneen bi mu ne fa innal malaaikata tata'adha mimma yata'adha min aadam ibnu aadam wala al ins kon mu ne ndax man damay déeyaale ki nga xam ne yéen du ngeen déeyaale moom keneen beneen bi mu ne këne malaaka yi dañuy loru ci li nga xamante ne nii mooy nit ñi dañ ciy loru euh, bi gina leer moom mooy biñ la mujjee wax sànq bi mu ko teree nit ñi naan xurrimat xurrimat mu woolu nit ñi daal di defub discours ayyuhan naas laysa bi tahrimu ma ahalla allahu bi walakinaha shajaratan akrahu rihaha dafa xaraam dafa xaraam mu ne déet nit ñi man awma prérogative di tere lu yàlla daganal lu ma daganal kon dañuy xam ne kon dagan na dagan na ndax bu daganul woon du ne ku ko lekkati bu leen jege jàkka ji kon dañu gis na kon tere gi kon kon lam tere woon xaybar noonu ah, kon ndekete affaire bi mooy booy ñëw ci jàkka yi booy ñëw ci jàkka yi lañuy tere loolu ndax lan mooy xet gi day lor malaaka yi mais tamit day lor ña ngay jullee doon am na loolu moom la jamaahirul ulama yarhamukallah daal di wax am na nag comme imam ibn daqiq al-Aid rahmatullah alayhi moom dafa dafa toxal ne ci waa ne waa zahiriye yi ñoom wala ñenn ci ñoom que dañuy xaraamal lekk laaj teg ko ci xadiis bi ak le fait que yonent mi salaam ne ku ko lekk bu mu jege suñu jàkka yi ngay julli comme que zahiré yi lool foog naa gisoon nañ ko si gisoon nañ ko salaatul jamaa salaatul jamaa fardiyatu salaatul jamaa hal salaatul jamaa fardun am la masalaam est-ce que julli li nga xam ne mooy julli mbooloo farata la wala déet loolu gisoon nañu ko te loolu gisoon nañ ne par exemple ku mel ni zahiré yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne loolu farata la julli julli mbooloo farata la julli ci jàkka yi d'une manière générale loolu farata julli mbooloo ci boppam mooy farata waaw léegi comme que ñoom préalable boobu que ni julli ji mooy yow ñu jàkk nga julli mbooloo mooy farata nekk sa kër ñuy ñuy noddu saa su ne wala nga toog ndax même xanbali yi gis nañ ma euh, kii wa xanbali yi xanbali yi ñoom zahiri yi ñoo niroo mais zahiri yi ñoo gën a poussé ci affaire boobu ndax julli mbooloo xanbali yi rahmatullah alayhi ñoom li gën a dëgër mooy ne dune rek ci jàkka ji kese nga ko mën a defe mais ñoom lii farata gi mooy ñu def ko ci mbooloo voilà ngeen nekk mbooloo en tout cas ngeen nekk mbooloo léegi rek zahiri yi ko imam ibnu léegi mooy masala yi loolu la mooy da ngay ndax affaire yi suite logique la dafa am ku nekk dafa am ay nooy doxe moo tax xam usul yi baax usul yi muy cosaani ku nekk boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi fi ñuy teg seeni wax ndax loolu mooy man na la yóbbu nga dem ci masalaam njàpp fekk fa loolu mais comme que usul la mais day dox ba ci masalaam azakaak masalaam miiraas ak lépp la nga fekkoon ca njàpp ñu ñu taxoon ñuy wax yenn yi day day répercuté wu ba foofu ndax loolu la mooy base bi ci lañu basé wu seen wax yi léegi moom mu ne lenn ci zaahiriye yi wala zaahiriye yi wala lenn ci ñoom dañoo xaraamal lekk laaj teg ko fan kën a julli mbooloo farata la te comme que yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, nee na ku lekk laaj bu fi ñëw kon mooy ku lekk laaj day tax yow li nekk farata ci yow doo ko def muy julli si ci mbooloo yi hein est-ce que comprendre nga mbir mi te loolu day dugg ci ma la yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajib day dugg ci règle bi naan maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fa huwa waajib lépp loo xamante ne ni li nga xam ne farata la du mat mooy doo ko mën a dikke doo ko mën a def lu dul loolu xew fa huwa waajib loolu day nekk farata nga def ko waaw comme masalan julli ji ci jàkka ji julli ji àjjuma farata la wala déet farata la léegi dox bi ngay dox pour dem ci jàkka ji wala oto bi ngay jël mu yóbbu ci jàkka ji ngir nga mën a julli àjjuma loolu day nekk farata amul noo dama ci am coono nag noonu ndax maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fa huwa waajib li nga xamante ne li nga xam ne farata la ci yow du mat lu dul nga def loolu loolu noonu day mujj nekk farata voilà mooy comme njàpp njàpp farata la wala waaw léegi mooy non mais man nag ndoxum kon comme que farata la mooy foog nga am ndox man manuma bu ma ñëwee ñu toog ñu ne non ndox mi léegi dañu privatiser ndox mi euh, gratuit la comme nam mewoon senegal ay jamono léegi nag bon euh, paan fukki dërëm wala yu mel noon yow manoo ne non man nag loolu dafa dafa cher ci man quoi fekk yaa ngi koy man par la kooku dañ naan la jënd ndox jënd ndox moom ta du la gaañ da koy par la ngir nga mën a accéder li nga xam ne farata la ci yow ndax lan maa laa yatimmul waajibu illaa bihi fa huwa waajib li nga xamante ne nii farata la du mat lu dul ci loolu loolu day mujj nekk farat kon looloo tax kii nag règle boobu moo tax ra euh, ci waxu imam ibn daqiq al-aid pour dama la wax nga xam logique u li tax mu ne kon zahiri loolu la ñu comme que julli farata la taa julli farataay julli jooju moom doo ko mën a jooxe lu dul conditions yi mat loo xam ne dañ ne la boo ko defee bu fi ñëw bul ñëw ci li nga xam ne farata la ci moom kon loolu noonu tax di la di la di la nekk obstacle sa digganteeg nga def loolu day nekk loo xam ne bàyyi ko farata lay doon moo tax ñu ne kon lekk day xaram loolu la imaam ibn daqiq al-Iid rahmatullah alayhi daal di nettali voilà sauf que sauf que imaam ibn Hazm imaam ibn Hazm moom euh, euh, dafa wax lu contraire ak bi mooy xam nga imaam ibn Hazm moom ci ci ponkalu lan yi lañ ponkalu zahir yey budul woon moom sax ngir boobu fay ngiru zahir yey budul woon imaam Ibn Hazm fay na bu yàgg moo tax daanaka après imaam Daawud imaam Daawud imaam Daawud imaam Daawud az-Zahiri rahmatullah alayhi dëkkoon fële ca Iraq moom kii la nu mu ibn Ali az-Zahiri rahmatullah alayhi moom ñoom imaam muslim yi ay contemporain lañ ak imaam al Buxaari yi ay contemporain lañ bokkoon nañ sëriñ sax imaam kii nu mu tudd Ishaq ibn Rahawayh imaam Daawud taalibeem la woon te imaam Ishaq ibn Rahawayh sëriñ ñoom imaam al Buxaari yi la woon waaw am na sax ñu ne moom moo tax mu bind saxiix bi moom imaam ibn Ishaq ibn Rahawayh Isxaaq ibn Rahawiya wala Rahawayh moom moomu ta imaam Daawud az-Zahiri ilimaanu Zahiri yi moom taalibeem la woon voilà kan mais ki gën tax nag ñu mujj xam ngir boobu mooy imaam Ibn Hazm az-Zahiri al-Andalusi imaam Ibn Hazm mi dëkkoon fii ci Espagne ci l'Andalousie moom moo gën a tax ñu daal di xam li nga xamante ne mooy euh, ngiru Zahiri yi sof ko moom dane te imaam Ibn Hazm xam nga ku nekk moo gën a xam ngiiram nag moo tax boroom xam-xam nu màgg màgg màgg di wax ci ngiiru keneen mais nga gis koo xam ne imaam la ci ngiir boobu ne noo nettali gi ñuy nettali ci suñu waa ngir du nii waxu kan la jàpp ah ki nga xam ne ngiiru boppam la te te kàngam la ci référence la fa kooku bu nee wax ji ñun lii du suñu wax kooku lañuy ñuy jàppay waxam duñ ne nag boroom xam-xam bële wax amul ndax dane moom imam ibnu daqiq al-Id lenn zahiri wala lenn ci ñoom mooy kon c'est sûr que bu waxee lool am na ñu ko doon wax ci zahiri yi sauf que wax jooju dafa dëgërul te mënuñu leen ko askanayel ndax loolu du seen mazhab ndax loolu daanaka loolu moom lu jar a xam la moo tax euh, bon bu ñuy wax ni naan mazhabu maalikee lii lañu wax xanafiya lii lañ wax c'est sûr dangay fekk ci téere yi seen téere yi nga gis ñoo xam dañuy wax lu contraire ak lool mais li nga xam ne mooy li gën a siiw moom la ñuy ubbee almashhur loolu la ñuy wax ñun mais waxuñu am na yoo xam ne imaam Abu Hanifa ci boppam du wax loolu xam nga ñu ngi doon gis lekk kii bi lekk euh, fas est ce que daga naam mais imaam Abu Hanifa ci boppam xam nga dañu doon xanafiya yi dañ ne lekk fas dafa xaraam mais imaam Ibn Hanifa ci boppam moom affaire bi karaahatu tanzih la ñenn ñi ne loolu la wax. këne moom mbir mi mooy da ko sib sib goo xam ne sibeel goo xam ne lu ñuy moytu la mais àggul ci xaraamal mais mais sauf que ngir bi ci boppam ñoom dañ leen def xaraam mais est-ce xam nga waxuma la woon avis kii waxu imam Abu Hanifa bi parce que dañuy wax globalement li nga xam ne moom lañ jàpp léegi te loolu dañ koy gis imam bi day wax lii imam ñu ne imam Malik mooy lii la wax mais ngir bi waxul loolu bu boobaa ñun duñ ne duñ jël waxu imaam Malik ne mooy waxu ngir bi non dañ naan mazhabul maliki de lii lañu wax même bu dee ne wax jooju wuute na ak imaam Malik doon wax. voilà rahmatullah alal jamii kon loolu am solo la moo tax imaam eh, moom moom dafa wax lu leer que lekk li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy suum mooy laaj xalaal la lu dagan la voilà. mooy lu dagan la mais julli farata tamit julli mbooloo boog farata la ci ku nekk voilà kon loolu euh, <laughs> tekkiwul ne kon zahiri yi que ne affaire bi day day day nekk ñoom dañ ne comme que loolu la rek comme comme raisonnement bi ñu joxe woon que ne léegi day xaraam non moom dafa ne mbir lu xalaal la voilà. sauf que dafa ay charte yoo xam ne nit ki da ko war a remplir ndax julli farata fara julli mbooloo farata la léegi li nga xam ne yonent bi alei salaatu salaam loolu la euh, tere gi nga xam ne moom la ko tere woon mooy nit ki bu nit ki day xam ne koo xam ne xamul woon ne moom euh, bon waxtu wi mooy mu fexe ko waa ji day xam que ne fii ñuy tere surtout loolu mooy koo xam ne moom bala moo lekk bala mu lekk ko jamono joo xam ne leer na ko ne après waxtu wi dina weesu te du ko te xet gi du deñ loolu noonu la loolu loolu kooku lañ dina wax koo xam ne xam na ne waxtu wi day weesu laata xet gi deñ waaye xam nga léegi yu mel nii c'est simple à régler mooy ku fi lekk li nit manoo ne man lekk naa ko mooy loolu la ku ko lekk dañ naan la yow yonent ma lay sarsam dane bul dem ci jàkka ji léegi nag li xaraam mooy nit koo xam ne dane ah comme ko loolu la ngir bañ a julli ji àjjuma par exemple mu bàyyi ba àjjuma jiy jege mooy teg ay xiyal daal di lekk ci soble si cru cru cru voilà lekk jël ci soble soo xam da ko lépp xolli noonu daggaate ko noonu daldi teg ay salaatam yéy ci lekk ci ba doyal ak ay ay laajam après bu ñu waxee mu ne noonu ndax dama lekk laaj quoi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ku ko lekk bul daje jege kooku mu ngi def lu xaram ndax ko ay xiyal lay teg te bu boobaa sax dañ naan ko léegi jëlal pâte dentifrice bi jëlal pat dant dentifrice bi nga daal di borosi ji te julli ji voilà léegi. Euh, kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu lekk laaj kon lekk laaj kañ lañ koy tere daa am fuñ ko teree mooy lekk ko rek dem ci jàkka ji mu lee leer na ne yow boo ko lekkee xet gi du deñ boo fay dem mais bu dee am nga loo ko dindee da koy dindi da nga koy dindi voilà ah. kon loolu lu lu lu lu am solo la léegi nag mu des beneen affaire mooy kon bu ñu xamee ne kon affaire bi te lool kon finalement dañuy gis ne kon boroom xam-xam yi kenn génnu ci ne kon lekk laaj lu dagan la sauf que d'accord nañ ne lu yonente ma saa saam wax la ku ko lekk bul jege suñu jàkka yi voilà léegi ni ñuy def mooy bu dee yow am nga loo mën a dindee xet gi bu dee danga ko lekk am nga loo ko mën a dindee comme pâte dentifrice yi wala yooyu nga daal di borosu mu deñ kooku noonu lañ lay wax ka def léegi nag am na beneen affaire ah léegi mooy est-ce que léegi lekk laaj moom dafa xaraamoon ci yonent sallallahu alayhi wasallam dañ naan la déedéet ndax même bu dee boroom xam-xam yi rahmatullah wuute nañ ci naan moom gis na lay sa bii moo ko wax warul man awma prérogative an an uharrima maa ahallallahu bii may may may lan xaraamal loo xam ne buur yàlla moo ma ko daganal moo tax mu waxoon imaam Abu Ayyub al waxoon ko ko waxoon ne ba mu ko nee lan moo tax kon lekkoo ci ndax gisuma sa trace mu ne ko man astahi min malaa'ikatillah wa laysa bi muharram ci beneen riwaaya man damaa damaa ruus malaakaay borom bi subhaanahu wa waaye nekk lu ñu xaraamal te nee na man warul ci man may xaraamal loo xamante ne nii euh, mooy euh, euh, lépp loo xamante ne nii mooy may xaraamal loo xam ne buur yàlla dama koo daganal kon euh, am na ñeneen mais léegi beneen laaj bi mooy waa léegi kon lépp loo xam ne mooy laaj lañ gis ak soble ak kuraas mooy yooyu rek laaj ak soble léegi euh, affaire bu mel noonu moom lépp loo xam ne xas noonu la xaw a mel moom est-ce que dañuy dugg comme waajoo xamante ni dafa tux ba pare dem ci jàkka ji loolu moom est-ce que kooku day dugg ci règle bi ndax buñ gisee li yonent ma ne saa saa wax fa innal malaa'ikata malaa'ikata tata'adha mimma yata'adha minhu ibn adam wala minhu al ins innal malaa'ikata ta'adha ndax malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne moom la nit ñi di loru ñu xam ne lan mooy tuux moom ni soble mel boo ko lekkee cru noonu moo tax ndax dina ñëw tamit ginnaawu li nga xam ne pardon may leen ma pardon jéggalu mooy sànq dama wax nan ngay def kon pour mën a mën a mucc ci loolu wax naa la genre par exemple pour boros bi loolu alternative la buy dindi lool boo ko lekkee ba pare ngir mën a julli ci ci mbooloo yi léegi am na beneen boo xam ne Seydina Abd Seydina Umar ibn al-Khattab da ko doon wax loo xam ne noonu lañ koy def voilà mu ne fekk discours ba mu defoon moom Seydina Omar radiyallahu anhu daal di xutbal nit ñi bi mu nekkee xalifa mu ne leen ay ayyuhan naas taquluuna shajaratayni laa araahuma illaa tey mu ne leen nit ñi yéen a ngi lekk ñaari garab ñooy ñaari fruits yoo xam ne ci garab paal garab gi ngay jàpp yi lekk mais mooy fruits yu garab googu yoo xam ne man de gisuma lu dul ne yu bon lañu hada al as-suum maa ngi ci jublu li nga xam ne mooy soble ak laaj mu ne ndax laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ida ida wajada riihahuma min rajuli fi lmasjid amara bihi fa uxrija ila albaqi fa man akalahuma falyumithuma tabxan Seydina Umar ibn al-Khattab ne yéen nit ñi yéen a ngi lekk ñaari garab yoo xam ne gisuma lu dul yu bon lañ maa ngi ci jublu li nga xam ne mooy laaj soble ak laaj mu ne li tax ma wax lii mooy ndax gis naa alayhi salaatu wassalaam ku mu trouvé benn ci ñaari xeet yi ci moom nit ci biir jàkka ji day digleen ne lan nañ ko génne mu dem baqiya mooy na génn jàkka ji mu ne kon nag képp koo xam ne bë fa man akala huma mooy ku bëggatee lekk fal yumit huma tabxan mooy na leen tong waa fayeen kon yaasaal bam neex la boo ko defee ndax mooy day ray fal yumit huma na ray loolu ndax togg gi day ray xet googu nar cee nekk moo tax ki nga xam ne day lekk yaasa bu ñu togg yaasa kooku bokk ak koo xam ne dafa jël soble si noonu rek daal di koy yëy moo tax mu ne fal yumit huma na leen ray laaj bekki ji tab xan mooy na leen togg kon nit ki tamit noonu ngay def kon boo bëggee génn ci lii lépp mooy dangay jël mbir mi nga daal di koy togg te sax man gaa yi ma xam lekkkat yi ñoom fayaneeg njuufeen yi ñoom moom yaa ay yaasa yu baax ak i soos lañ ciy def ñoom sax di ko yëy noonu daanaka farataaluñu ko noonu waaw ñoom moom seen affaire baax na voilà loolu loolu laa naroon na fàtte kon après léegi nag buñ mooy kon li Seydina Umar ibn al-Khattab te loolu ku mel ni imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Mawsa al indi na ko ci kitaabul masaajid boo fa demee di nga fa fekk mawa al-masaajid wa mawaadi'u s-salaa di nga fa fekk xadiis bii ñu la wax sànq bu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ma mu ne fal ku ko lekk ci fal yumituhuma tabxan na nga ko nang leen rey ku ko bëggatee lekk mooy xet gi danga koy togg bu ko defee mu daal di deñ léegi bu ñu xamee lool kon ñu ngi fan. est-ce que dañuy mooy dañuy def qiyaas ci affaire boobu këne gis nañ soble la wax ak euh, laaj këne ko lool moom da ñépp d'accord nañ ku ko lekk bu mu ñëw ci jàkka yi fekk xet gi dañu bu xet gi deñee nag mooy kon al hukmu yaduru ma'a illati haythu daarat wujudan wa adama atte day ànd ak li nga xamante ne mooy tax tax bi cause bi taxoon atte bi bu fa cause ba jógee àtte bi dafay jóge bu fa cause ba nekkee nag àtte bi day ñëwaat comme que dañ la tere woon nga jege ci jàkka ji ndax lan ndax xetu laaj gi nga lekk walla soble gi nga lekk moo taxoon bu xet ga dañee kon àtte bi day tëb dafay jóge moo loo tax boo utiliser pâte dentifrice ci saasa wi ko lekkee léegi yow da ngay mën a dem léegi ci jàkka ji ndax lan al hukmu yaduuru ma'a illatihi haythu daarat wujudan wa adaman ndax atte day topp di wër wërloog li nga xamante ne mooy cause bi taxoon bu fi cause bi newee atte bi nefi bu fi atte bu fi cause bi jógee atte bi jóge fi xet gi jóge na fi ndax di nga utiliser pâte dentifrice dafa jeex dafa dem kon léegi atte ba tëb na demal nga julli ji léegi nag kon ñu ñëw ci li ñu waxoon sànq mooy est-ce que léegi dañ ciy boole lépp loo xamante ne nii dafa am xet goo xam ne day loraate ndax tak bokk na ci cause yu yonent bi alayhi salaatu fa inni unaaji man laa tunaaji man damay déeyaale koo déeyaalu fa innal malaa'ika ta'azza mimmaa yata'azza minhul ins ndax malaaka dañoo dañuy loru ci li nga xam ne nit ñi dañ ciy loru léegi kon est-ce que cigarette tuuxkat moo xam bu dëgër bi la jël waaw est-ce tuxkatu yamba wala tuxkatu Marlboro wala tuxkatu pon ñooñu noonu par exemple dañ naan leen yéen ku fi tuxati yooyu fekkat gi demul bul ñëw ci jàkk ji ah ak koo xamante ne benn la ak koo xamante ne nii mooy ak koo xamante nii moom mooy bon sottiwul gi mu bàyyi noonu gémmiñ gi sàggana ko ba mu xeeñ xam nga ñee daa am lu ñu utiliser mais mu bàyyi ba gémmiñ gi xeeñ ba mu taxawee di wax ak yow daanaka kenn du ko mën a jege da am na nit ñu sàggane noonu te loolu bokkul dara ci sunna inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba buur yàlla dafa laab du nangu lu dul lu laab yonent bi sallallahu alayhi digal nit ñi ne bu dul woon lawlaan ashuqqa ala ummati la amartuhum bi siwaaki ma kulli wudu bu ma doon bu ma naru bañul woon a teg coono sama xeet bi de koronte kon dinaa leen digal ñuy soccu saa bu ànd ko bépp bu ñuy jàpp moo tax jullit da ngay yooyu nga gis fitra affaire fitra yi mu doon jàngal ay wat naanu yi xasu sharib daal di eh, wàññi taaye li nga xam ne mooy mooy moustache dagg we ak yooyu noonu nga xam ne dafa bokk ci yi nga xam ne sunna yonent yi alayhi salaam nga gis nit ñi niñ ko sàgganee léegi ay parfum soccu mooy yooyu nga xam ne yow da koy def mu nekk cetu biir ba pare nekk loo xamante ni nga roy ci alayhi salaatu wassalaam te moo ëpp doole ñu bàyyi ko sàggane ko sàggane ko complètement ba ci lor jàmm yi waa léegi képp koo xam ne gémmiñam da koo bàyyi sàggan ba mu xeeñ est-ce que kooku dañ naan ko yawit oh yow bul dem ci jàkke yi wala koo xam ne dafa am góom boo xam ne dafa dem ba ba mel ni lu nëb di xeeñ est-ce que kooku dañ naan ko bul dem ci jàkke yi ak képp koo xam ne par exemple koo xam ne moom ci Euh, day liggéey ci yenn euh, yi nga xam ne xet yi day comme éboueur wala yu mel noonu ñooñu nga xam ne bu dee bu dee ne dafa taq affaire bi wala koo xam ne ci jën yi lay liggéey ba mbir yi mel ni lu nëpp xeeñ est-ce que kooku bu dee xet googu dañ naan ko yow bul ñëw ci jàkk ji loolu ainsi de suite ainsi de suite loolu loolu dafa am wuute dafa am ñoo xam ne dañu ne par exemple lu mel ni ay ñoom cigarette ak yooyu moom ñoom yàmbaa ak yooyu nga yooyu moom dañ ko ciy boole ndax lan ndax dañuy mën a xiyaas lan moo tax yonent ma la saa tere ku ñëw boo lekkee soble mooy xet gi ndax nee na malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne moom la doomu aadama yi loru comme que xetu soble gi moo leen lor mais xetu yàmbaa gi day lor doomu aadama yi kon dañuy xam ne kon day lor lan malaaka yi ndax xotu soble bi ba ñu gisee ne day lor doomu yonent ma la saa nee na ndax malaaka yi dañuy loroo ci li doomu aadama yi loroo te bo doomu aadama yi xet yooyu da leen di lor loolu nag waxuñu nag kat moom de façon lool moom da koy lor mais moom dafa foog ne garaawul ak ci commune mooy di enfumer nit ñi nga xam ne ñooñ sax ñoo gën a garaaw la tuxoo mais nit ñi di la enfumer di la xëpp saxaar gi feebar yi ñu ciy am daanaka médecin dañ naan yow yow bokk na sax ñi gën a garaaw le te pourtant ñoo ay fumeur passif lañ defuñ ci dara mais di nekk ak ay tuxkat wala foo xam ne dañuy tux ñu lay xër saxaar si ñu lay lor am na ñoo xam ne mooy dangay mais man moom man waa supporter si si li nga xam ne mooy saxaaru cigarette manuma woo supporter parce que man day ub sama poumon yi ak tamit xet gi ñu ne loolu kon ñoom ñoo yem képp dañ ko ci mën a xiyaas kon képp koo xam ne dafa tux yooyu mooy kooku it loolu lañ koy wax léegi ni ñuy def moom dañ naan ko ngir mu dem na def nële bi comme na jël ay pâte dant ak yooyu borosu daal di dem mais pas mu ñëw póon mi di daal di lor nit ñi ki nekk ci wetam ñi nekk ci wetam mu leen di lor te yonent ma sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon la darara wala dirar nit bul tooñ bul gaañe te bul gaañ sa bopp la darara bul gaañ sa bopp bul lor sa bopp waaye wala dirar bul lore tamit léegi yow yaa ngi lore ñu ne kon loolu da ciy bokk yi nga xam ne daal day day lor ñeneen ñi dañ lay wax ne lay yawit dañ ko ci dañ ko ci tere waaye par exemple am na ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi dañ ne non non non ñun loolu d'accorduñ ci parce que yi nga xam ne moom daal la yonent ma sa sa wax loolu daal lañ mën a nangu waaye jël yeneen di ko ci boole ñun duñu du d'accord loolu moom ñunu ñun mënuñu ci d'accord voilà loolu daal ñun nous ne sommes pas kii quoi loolu moom d'accord uñ ci parce que yonent ma ne almansuusu yi daal yi nga xam ne daal moom la ti lim ne yii yooyu daal ñun lañ man a yem yooyu lañu mën a yem te ci lañuy yem mais duñu ko yaatal nag ci ba ci boole ci def ko xiyaas ci lu lu luy lore rek ñu ne lii waaye insha allah da ngay gis ne li gën a dëgg mooy xiyaas bi day jàll xiyaas bi day jàll mooy façon yooyu tamit dañuy tere koo xam ne dafa tux bool ñëw taxaw di julli ci côté mu gaa yi voilà ndax loolu yaa ngi lor nit ñee ngi loru ni ngay lore nit ñi noonu noonu ngay lore malaaka yi mais c'est pareil ak ki nga xam ne dafa ñëw ay kawasam kamaam ngeen jéggal ma loolu la mooy yow sax kawas yi kamaam en général sax jàkka yi dañuy def ne euh, dañ ñu leen di ñaan ngeen summi naz'ul jawarib ku dugg enlevez vos chaussettes s'il vous plaît mais gars yi dara mais li ci yéeme mooy ñi nga xam ne ñooy toppatoo jàkka ji ñi nga xam ne ah ñoom lañ yaakaar ne kon bind bi ñoom ñoo ko fi taf ñoom ci seen biir ngay gis ñoo xam ne dañuy sol seeni kawas te dañ naan summi summi dañ neen ñu ngi di ñaan ngeen summi kawas yi mais boo gisee ñooñu di sol kay mais nan nga mën a teree ñeneen ñi naan leen s'il vous plaît summi leen seeni jàpp ndax li ngay tere da nga koy mais nu ci man di demee tere nañ koom terewuñ ko bu dee kawas yu kanaan mbeer na kooku dañuy tere tamit mu sol ko ndax lan fa ida non seulement da ngay boo ñëwee summi ko ci ci sa dàll yi ndax fa innal malaa'ika ta'adha mimma yata'adha minhu ibn adam minhu bani adam ndax al euh, malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne doomu aadama yi dañ ciy loru léegi bokk na ci beneen affaire boo xamante ne nii euh, euh, mooy la imam al-Qurtubi def benn kii comme ça ñu daal di koy tëje bi muy shara hadith bi moo imam ban qurtubi boroom al-Mufhim muy sëriñu boroom tafsir bi pas boroom tafsir bi de mais sëriñam moom dafa ne dafa indi lu am solo moo imam al-Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne lamma sami'a as-sahabatu hadha adh dhannu annaha qad hurrimat fa sarrahu bihi wa ka'annahum fahimu hadha min itlaq al-khabithati 'alayha min annahum qad sami'u min qawli llahi ta'ala wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ila akhiri ma qaal imam al-Qurtubi rahmat al-Maliki rahmatullah alayhi mu ne mu ne bi sahaaba yi radiyallahu anhum daal di déggee yonent mi sallallahu alayhi wasallam di ŋàññ li nga xamante ne mooy euh, euh, lekk mooy sobleeg laaj ñoom dañ cee comprendre que le fait que mu ne a hadi shajaratu alxabisa ku lekkati min hadayn alxaba shajaratayn alxabisa tay ni ku fi lekkati denn ci ñaari garab yu bon yi moo taxoon saak man la jàppal loolu mu ne ñoom xabisa goog bañ ko kii ci la ñu jàpp ne kon dañ koo xaraamal moo taxoon ñu génn naan xurrimat xurrimat dañ koo xaraamal ndax lan ndax aaya biñ dégg yonent suñu borom ne wayu yonent bi alayhi salaam da koo yónni wayu xillu mu di daganal at-tayyibaat yu teey yi wayu xar mu leen di xaraamal alayhim ci ñoom alxabaa'isa yi nga xam ne nag ay yu bon lañu kon muy aayatul aaraaf boobu mu ne fa bayyana lahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna itlaaqal xabiisi minhu tahriim mu ne yonent bi alayhi salaam daal di leen ciy jàngal xamal leen këne joyal turu xabiis loolu tekkiwul ne li muy tekki mooy mbir mi dafa xaram de waaw akbar iz ndax qad yuraadu bihi ma la yuwaafaqu aadatan wa isticmaalan mu ne ndax léeg-léeg dañ koy dañ ciy jublu dañ ciy jublu moom loo xamante ne nii mooy xabis moo xabis lu bon dañ ciy jublu loo xamante ne euh, moom laa yuwaafaqu aadatan wa isti'maalan du dëppoo ak li nga xam ne ci aada bu ne nee xabiis lool la ak tamit bu nga xam ne moom la ñuy jëfe léegi mooy mu ne wa inda hada laa yasixu lichaafi'i al-ihtijaaj bi qawlihi ta'aala wa yuharrimu alayhim al-xabaa'ith ala tahriimi maa yustaxbasu aadatan kal xasaraati wa ghayrihaa mu ne nag boo xamee lii kene du lépp mooy règle kullu xabiisin xaram loolu kon doxul loolu la bëgg a wax que ne que lépp loo xam ne xabiis la lu bon la dafa xaram mu ne loolu noonu moo nekkul ndax bu doon loolu la yonent ma saa sam kon gis nañ ne soble ak kii pourtant ak laaj nee na fii dañoo so yu yu salte lañu yu yu yu bon lañu xabiisa tey di te pourtant nee na xaraamul kon règle boobu dox mu ne kon ci kaw loolu kon imaam Ash-Shafi'i wax ji nga xam ne fi muy li muy tegtaloo wayu xarrimu alayhimul xabaa'is yonent mi alayhi salaam day ñëw di xaraamal jaam yi li nga xam ne ñoo yu salte yi mu ne loolu manu cee tegtaloo lan ci kaw ne daal di euh, xaraa ne lépp loo xam ne ci aada dañ ko mooy surtout arab yee tax ñuy wax dafa salte ci ñoom dañoo jàpp ne lu salte la lu bon la que ne loolu bu ci teg si ñëwul mooy dañuy jàpp ne kon lii nii bon ci xabaa'is yi la bokk kon day nekk lu xaraam mu ne loolu kon du yàlla mu ne loolu du jàll ndax mu ne idil xabaa'is munqasima ila mustaxbasin aada wa ila mustaxbasin shar'an moom imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne ndax xabaa'is yi ñuy wax noonu yu salte yu bon yooyu noonu munqasima dañoo takka dañoo dañ leen a diviser ila mustaxbasin ci yoo xam dañu salte aadatan ci aada la ñu jàpp ni lii dafa salte ak yoo xamante ni wa ilaa mustahbisin shar'an ak yoo xam ne ci sharia nag la sharia ci boppam moo jàpp ne lii dañoo salte mu ne nag wa muraaduhu ta'ala fil aaya al mustahbathaat ash-shar'iyya mu ne borom bi nag bu ne wa yuharrimu alayhim al xabaa'is yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ngir xaraamal leen yu salte yi yooyu mooy yi nga xam ne ci sharia la la ñu nekkee lu salte id qad abaaha al wa thuum ma'a annaha mustahbatha ndax ci lañu gisee sharia ci kaw loolu ci la mana daal di daganal li nga xam ne mooy soble ak laaj ànd ak kër ñoom ci mustaxbas yi ci yu salte yi nga xam ne ci côté aada moom lañ jàpp wa xaramal xamru sharia bi yeneen wala saa saam xaraamal sàngara wal xinziira ak mbaam xuux wa iz kaana qad yustataabu te am na ñoo xamante ne ni ñoom loolu saltewul ci ñoom xoola tubaab yi mooy xam nga bu dee côté sobe ak aada kese. arab yi ci seen bopp ñoom dañu jàppul woon ne sobe la ndax dañ ko doon naan seet fan lañ ci doon dem ñoom abu jëlin dañ doon naan ba seen gël yi yàqu loolu lañ doon def noonu dañ doon naan naana naan sharia dafa mujj ñëw même ci biir lislaam dañ ko doon naan mu tere léegi ñu nekk ndax loolu mooy da ngay gis ñoo xam ne pour ñoom mbaam xuux ak yooyu mais tubaab yi dañ naan pat de mbaam xuux dara gi ginu koo neex ak yu mel na ak pooj beeg yooyu mais loolu est-ce que tax na mu baax noo ndax lool ci seen aada te loolu ñun li ñuy wax fii mooy yi nga xam ne shar'an lañ ko xaraam lañ la salte te loolu nag mooy dangay gis ne mbir mi kon li wax nii lu jara bàyyi xel la moom imaam al-Qurtubi voilà euh, kon kullu xaraamin lenn moom mën nga ko wax mooy kullu xaraamin xabiis mooy règle boobu lu dëgg la kullu xaraamin xabiis waaye walay sa kullu xabiisin xaram mooy lépp loo xam ne lu xaraam la mooy lu salte la loolu da koy xam moo tax mbaam ba yonent ma saab-saab nee ne nañu nañu ko tuur nañu ko sot lañ nga xam ne kon ah kon mbaam kat dafa nekk loo xam ne xabiis la <coughs> waaye du ne nag lépp loo nekk xabiis lu ne rek dafa xaraam te lool li koy wari mooy soble bi yonent maoy saab-saab nee na moom ak laaj de ci xabiisa tey ni lañ bokk mais pourtant nekkuñ loo xam ne lu xaraab la loolu lu am solo la te ki mel ni imam euh, al Éthiopie ci al bahrul muhitu sajjaaj daal dina fay leeral masala bi indi affaire bi nag mu ne fatanabba mu ne bi mu indee wax yi nii mu ne fatanabba li hada daqa li hadihi daqa'iq fa innaha muzillata aqdam mu ne bàyyil attention ci wax ji mooy anna kulla xaraamin xabiis wa laysa kullu xabiisin xaramaa jàppal kene lépp loo xam ne lu xaraam la loolu règle la tamit lépp loo xam ne lu xaraam la dafa salte waaye lépp lu salte lu ne nekkul ne dafa xaram mu ne bàyyil xel ci lii li hadihi daqa'iq ndax lii ay sew-sew la sa fa la muzillata qadam ndax dafa nekk loo xam ne luy tarxiis loo ak ndëgg tànk la tànk la boo ci deful attention rek da nga naan kon xadiis yépp dafa nekk lu xaram ndax wa yuharrimu alayhimul xabaa'is alors que xadiis bii di wax ci wàllu soble ak laaj que ne xabiisa tey ni la malgré tout ça mu ne moom alayhi salaatu wassalaam que loolu lu dagan la loolu day wane ne kon règle bële day nekk loo xam ne lu jafee doxal la kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër incha allahu taala xam naa kon ci jataay bii di ñëw ñu dañu yem fii incha allah